mooy côté Malik ibn Awf an-Nasri mi jiite woon waa Hawazin gis nañ ne ba délégation waa waa Hawazin bi bi ñu ñëwee ci yonent baalay saar saam tuub mu laaj leen anamu ñu ne ko mu nga Taayif fi hisnihim al-hasin ci seen forteresse bi bien tenue bien gardée mu dig leen ne mu dig ko ne leen bu waxal leen ma ko ne bu ñëwee de tuub si dinaa ko delloo njabootam te dinaa ko jox sans gëléem bi mu ñëwee imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi nee na après moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jiitaloon mu jiite waa Hawaazin loolu mooy lan loolu benn jàppal loolu beneen mbir mooy waa Quraysh bi mu ubbee Makka kan la fa bàyyi bi muy ñëw nii ci ghazwatu Hunayn kan la fa bàyyi woon Seydina Attab ibn Asid min anfusihim min ashrafi ahli Makka muy Seydina Attab ibn Asid radiyallahu moom la bàyyi mu nekk mu toogal ko fa ba même bi mu jógee Medina di bi mu jógee ci loolu lépp Hunayn yooyu yépp ba umra ba pare Ji'irraana di ñibbi moom la fa bàyyi moom la fa bàyyi mooy waa Quraysh keroog kon Seydina Attab ibn Asid radiyallahu la fa bàyyi mu nekk ki nga xam ne moom mooy moom ci ñoom la bokk mooy dañuy seetlu ci ñaar yi que ne yonent bi complètement li nga xam ne noonu la la la la mooy noonu la noonu la société bi mooy ñoom waa Makka naka noonu waa waa waa waa Hawazin jëlul ñi nga xam ne ñoo newoon ca kaw mu teg leen ci suuf jël ña newoon ci suuf mu yéegaleen ci kaw waaw deful li buur yi def la lañ waxoon Balqiis ah, radiyallahu anha innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun ah loolu buur yi la mais yonent bi aleyhi salaatu salaam lam yakun malika nekkuloon buur waaw bal huwa abdu rasul sallallahu alayhi wa sallam innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha mooy looloo ma sa am te moo am ba léegi rawatina nag loolu nag man muluk leen mooy ñi nga xam ne ñooñu lislaam yaru leen waaw waaye ñi lislaam yar du ñu doxale noonu du ñu dugg dëkk saccage lépp dem seen yoon xaax bi buñ koy def effort yi ñuy def ngir gañe noon bi loolu dafa am objectif mooy noot leen ak li takuna kalimatullahi hiya al-ulya lool bu amee jeex na léegi nekk fi li ñu am yëpp ñu yàq ko loolu lislaam du doxe noonu déedéet hatta waa banu nadir bañ leen emba bañ leen encercler hein assiéger leen ñoom ñoo yàq seen alal yi bu buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar ñoom ñoo tàmbali ne ñun daal comme que affaire bi siège bi gis nañ ne fokk que ne ñun moom juif yi on va on va déguerpir fii yépp Médina dañ fiy jóge après suñu alal yi nag duñ ko bàyyi noonu ñu commencé di ko yàq jullit ñi di leen wan ne comme que ñoo yàq suñu boroom jox leen digal ci loolu ne leen def leen comme ñoom bu ko defee ñu xam ne yéen du alal ji moo tax ngeen encercler leen ndax jàppoon nañ ne affaire alal kese la ah dañoo gën a xam dëgg dëgg xaqiiqatu ko dëgg dëgg yonent bi alayhi salaam moom la suñu boroom yónni te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moom lañ doon xaar waaye comme que bokkul ci ñoom ñu xasaduhu ñu daal di koy soxo rek mu jaral ñu fa suñu ñuy yàq seen alal yi suñu boroom ne jullit ñi yéen yàq leen bu ko defee ñu gis ne yéen du liiwa leen tax a jóg du alal yee tax waaw moo tax mu ne yuxribuuna buyuutahum bi aydihim wa aydil mu'miniin yéen ñi am xel nag fa'tabiru yaa ulil absaar yéen ñi am clairvoyance xool leen te jàng leen ci loolu xam ne lislaam buy xare xarewul ngir alal déedéet li yaktakuuna kalimatullahi hiya al-ulya bu ñu ñëwee ngeen foog ne yàq nañ yàq mbir yi bu ko defee ñu décourager leen waaw nañ commencer yàq suñu alal yi comme que dinañ ñu gañ rek décourager leen suñu boroom ne yàq leen comme ñoom jël leen mbir yi ngeen toj comme ñoom bu ko defee ñu xam ne yéen lii taxu leen jóg waaw du ay trésor waaw al mujahid du xare parce que ay alal a tax parce que lii wu dara déet da koy def parce que loolu suñu boroom nam loolu digle mu def ko jeex na et puis c'est tout c'est fin loolu jeex conséquence yi loolu yàllaay xool après yàlla mooy dogal lu ko neex après mais ñun moom lii lañuy def mooy yeneen ci ma lay salaam. innal muluka idha daxalu qaryatan afsaduha buur yépp lool la waxoon naa la fi waa Babylone bañ leen attaqué Babylone Babil ñoom it noonu lañ defoon mooy ku man sa borom boo ñëwee da ngay fexe disparaître la civilisation boobu. al fépp loo xam ne yéen ñi gañe kat na leen a servir mais déedéet il faut pas que ñi ñu gañe ñuy am benn trace bu des moo tax innal muluka gars yi comme que ñoo daroon Balqis waaw. ba mu leen laajee ci mbiru lettre bii ko dikkal ah mu wax leen loolu ñu ne ko ah innal muluka idha daxalu qaryatan afsaduha dañ ko yàq saccagé waaw wa ja'alu ahliha adilla ñi nga xam ne ñoo féete woon kaw les dirigeants ñu mujj leen def ay altoppe def leen ñoo xam ne ay mooy kër loolu nag loolu nag du doxalinu jullit déedéet yonent ma lay saab-saab xoolal rek dëkk yi mu ubbi yëpp est-ce que dafa jël ña fa jiite woon mu def leen ay aw toppe baax na ba ñenn ñi daan naan bu ngeen gëmee xoolal lettre yi ba mu koy bind aslim taslam aslim yu'tika allahu ajraka marratayn waaw nangul wommatul dugg ci l'islam nga mucc ah tuubal duggal ci lislaam nga wommatu buur yàlla dina la jox ñaari pay mooy menacé wu ci kenn ne ko damay ñëw daal di saccager la jële la fii def la lii déedéet mooy dalay woo ci lislaam boo duggee nag buur yàlla dina la jox ñaari pay sa pay yow ak payu ñi la ñii la topp dugg ci lislaam ndax yow te am plus ñeneen ñi la la leen doona da leen di réconforter ci liñ ne ah mooy ñoom ñooy jiite foofu noonu fañ ne woon njiit yi ñëw yépp tuub si amul kenn koo xam ne da ñëw mu ne la léegi nag je change léegi yow dootoo jiitee ti ñi lay jiite changer complètement kii politique bi doonu ko woon def sallallahu alayhi wa sallam waa Makka bi mu ñëwee sang yi ñoom Abu Sufyan daaneelu leen de Abu Sufyan xoolal li mu ko defal keroog fatxu Makka te gisoon nañ ko bi ko Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu bàyyi te xam ne ko ah abu sufyan inna aba sufyan rajulun yuhibbu hadha al fakhr faj'al mu dajeeg moom ci buntu Makka abu sufyan war a dem wax waa Makka ne leen c'est trop tard Seydina Muhammad indi na fi jayshun aramram jayshun aramram boo xam ne laa qibala lahu amul kenn koo xam ne mën na koo dékku indi na fi armée boo xam ne kenn mënula taxaw résister ci kanamam yonent mi alayhi salaam da koo defal faveur Seydina al na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Sufyan dara parce que dafa bëgg puukare gi waaw mu ne man daxala daara Abi Sufyan fa huwa amin gis nga ñëwul ne tey ngeen di torox ba mu déggee ca waa Lamsaar ka ne woon al yawmu ah yawma yawmul malhama yawma al yawma tustahalul hurma yonent bi sallallahu alayhi nu mu def dafa nangu drapeau bi daf ko nangu jox ko keneen waaw. tey mooy bésub xare bi ba ba jeex yéen waa Quraysh tey ngeen di am problème yéen Abu Sufyan tey rek ngeen di am problème suñu parade bii jëm Makka on va vous yéen tey ngeen am problème tey lañuy yi ñu yi ñu sanctuaire Makka yëpp tey lañ koy daganal ngir ñu def leen lool ak loola yonent ma lay sa bokk ko Abu Sufyan waxee dafa jël ba mu ko yëgee dafa jël drapeau bi nangu ko ci kooku lamsaar yi bu jox ko keneen jox ko doom ji mu ne ah doom ji <laughs> lamsaar yi bokk fàttale ku ma gis nañ ko fii Hunayn léegi nag dama lay bàyyi léegi yow nga xool kan la woon hein mu ngoog léegi kon mooy yonent ma saa sam gis nga yooyu parce que yooyu dafa am solo hein Maalik ibn Awf mi jiite woon mu doon def ko jiit mu jiite waa Hawazin nag ñi ju tuuboon côté yooyu mu nekk fa waa Taayif bu ñu naree yëngu mu dal seen kaw waaw ku naree yëngu rek ñu song la ba waa Taayif mujj mbir mi xat-xat lool ci ñoom mooy yonent ma lay sa sam chamboulewul structure politique bi structure bi ni dëkk bi demee ñi nga xam ne dañu am ay njiit ñu leen respecté loolu bu amee boo ñëwee ci bul ñëw chamboulé ñépp jël ñi nga xam ne ñoo jiite woon dënku nga bëgg leen def ay dungóobu moo tax képp ku def loolu seetlu du dox xoolal xoolal suñu réew yi Afrique ñàkka ñàkka naan naan ñàkka sax xam-xam waxuma la dara réere dund yonent bi alei satu salaam moo tax problème yi yi ñu newee yépp ñu necc ah du leneen xoolal xoolal pays bu mel ni ay Congo hein même ba ci ay Sénégal ak yeneen yi ah, gars yi bi nga xam ne ci lañu jël seen indépendance lu def dañu bëggoon a chambouler d'un coup ñu changer complètement ni mbir yi doon doxe waaw ñenn ñi mooy yow ima eh, eh, exemple exemple xoola Congo <laughs> xoola ban Congo ngay wax yow Kinshasa waaw li ñu xame woon Zaïre xoolal waaje ba mu jëlee indépendance moom lan la bëgg mu ñëw d'un coup mu bëgg dàq nasaraan sépp mais sori leen administration bal génne leen fi jële leen fi duñ ci yorati dara alhamdulillah loolu lépp mu bëgg ko def mais fan la mujj gars yi dañ koo farfat parce que quand même ah, xam nga nit ñépp lenn la du du du ne dañoo nekk tubaab kese ah moom la analyse boobu la ñenn ñi xamul ñu di def naan parce que gars yi ay belge lañ ay ay tubaab lañu dañoo jàpp nit ku ñuul jàppawuñ ko dara moo tax ñu ñëw assassiné ko dig lañu assassiné ko jaare ko ci ay mbokkam ak ñoo xam ne dañ ko jegoon mais du lool mais nit ku mënoon di doon lool la lu histoire yi mel noonu doo ko gis ci réewu araab yi doo ko gis ci réewu tubaab yi doo ko gis feneen ak feneen ba ñu gis ah xanaa tubaab yi mooy léegi la rek mais yooyu doonu foon jeex xanaa tam xanaa dangaa xamul seen histoire dangaa xamul seen histoire moo tax may wax lool histoire de Rome antique xam nga faataate yi ndax lan parce que man woo oh, kii day nar yàq sama wóor lan moo tax gaa yi faat César sénateur hein loolu la mooy mbir mi loolu la kon nag mooy nit boo ko naree fi mu newoon nga koo dégrader d'un loolu même bu dee na sax du la faat wala du def loolu loolu jullit ñun yonent bi alei nekkul woon li nga xam ne mooy sunnaam da doon xool gaayooyu compétent nañ fekk compétent nañ gaay topp nañ leen am nañu seen kii dañ fexe conforté leen on yooyu na tamit na xis ne ñu ngi fi gisoon bi ñu tuubee nekkoon sangu waa banu fasaara yàgg naa di xeex ak l'islam mais ba mu tuubee yonent bi alei satu salaam neewul eh on yooy na maintenant c'est ta place aywa te plus sangu waa banu fasaara non non non mooy xoolal loolu nag fi ma ci jëm mooy xoolal suñu réew yëpp bu mook bu alternance amee wala loxo nguur gi ña ko yoroon nguur ga toxoo ci seeni loxo ñeneen jël ko hein mooy daanaka chasalom bi ngay gis hein di ko mbubbale ay audit lañuy def ñi nga xam ne ñoo jiite woon ñu xëy ñu nar leen def ay ñoom ñëpp ay prisonniers jaare ko ci turu audit parce que dañuy auditer réew mi te li ci yéeme li lay wan ne wax jooju demewul noonu mooy lan mooy ni mbir mi ña nga xam ne ñoo nangoo bàyyeekoo ca làng ñële ñi yoroon réew mi ñëw ci ñoom ñooñ audit bi du leen laal kon mu leer ne kon ñii audit kese taxu leen a jóg ndax bu leen taxoon a jóg nga dagge ca langue gëla ñëw ci ñoom du tee ñu ne la é malgré tout ça lay auditer xool càmbar say mbir bu dee ne affaire yi dañ cee laale nga fay wala nga dem kaso comme ni koy waxe ñoom bu boobaa doonul am audit boo xam ne sélectif lay doon du doon lool waaye loolu day wane ne loolu taxul yéen a ñun yonent ma lay saab saab fii liñ ciy jànge mooy boo jëlee am réew bul def li fi woon yépp nga changé ko parce que benn affaire la yow ñi ngay indi amuñ expérience ñi nga fi bëgg a teg en général nit lañ ñoo xam ne ñu bees lañ masu ñoo xam ay ay amuñu expérience ci wàllu administration wak yooyu léegi boo leen fi indee ñoom ci seen boppu machine étatique bi rek mënuñu ko doxal te dinañ causer ay lacunes yoo xamante ne nii di ngeen ko bëgg a yi ay siècle man ngeen ko toog pour réparer ko du ngeen ko man parce que ñi ngeen dénkoon réew mi ba ngeen di tàmbali ñooñu noonu da ngeen di chambouler woon li fi ne yépp waaw parce que volonté du changement du changement moo doon tàkk seen xol yi il faut changer il faut tout arracher pour pouvoir implanter des arbres yoo xam ne yu baax lañ yu bees alors que mbir mi demewul noonu yeneen tubaab yi saabsaab neewul waa Makka jóge fi léegi man maay xool ñoo xamante ne nii amu na ngeen dara ñu ñëw jiite mbir yi waaw damay jël ab ab saqaf yi koo xam ne saqif lu dëkk gëm ma def ko mu jiite yéen waa Quraysh defu ko parce loolu ay tension kese lay indi waaw gis nga Seydina Safwaan li waxoon mbokkam yàlla yàlla damm sa bëñ rek ba mu naan ko yooyu gañe nañ jullit ñeeg yooyu mu ne man moom ab Qurashi yi jiite ma ak nu man di dem moo gën ci man fopp waa ju dëkk Hawazin wala Saqif ñëw di ma jiite imagineel kooku boo ñëwoon chamboulé lépp structure beeg ni doon doxee fal fa ñoo xam ne daanaka duñu dara foofu ñoom considéré wuñ mooy loolu problème la loolu it wuute naag wuute loolu nag wuute naag hein lan koo xam ne kat mooy nag même bu dee lool ñu wax mooy il faut gaa yooyu nga fay teg ñu nekk ñu compétent tamit bu doon ne da nga leen faa fekk kenn compétent wu ci dañ doon tatu ne kese ñoom ñépp dañ leen di dindi ñoom ñépp teg fa ñu compétent ñoo xam ne li gën moo ñu bokk ci moom mais bu dee ne ci ñoom tamit nga ut ñeneen ñu bokkul ci ñoom ñu compétent mën a doxal liggéey bi ñu doxal ko mais bi collaborer ak ñoom moom la Seydina Omar waxoon mu dajeeg euh, benn gouverneur bu mu faloon Makka mu ne ko mu dajeeg moom en dehors de la Mecque mu ne ko ah mais yow koo bàyyi Makka koo bàyyi dëkk ba mooy bi nee xalifoom Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne ko Ibn Abza mawlan minhum mu ne ko benn waay la boo xam ne ñoom ñoo ko goreel waa Makka ko goreel te mawlal mi minhum ci ñoom la bokk mais mooy mawlal qawmi minhum loolu du moom moo ko wax loolu loolu de wax ci lii la mooy dane ko kama fa bàyyi mawlan minhu benn koo xam ne waa Makka ñoo ko goreel la ci ñoom la bokk ñoo ko goreel léegi Seydina Omar ne ah ne ko yow dangaa fal na nga jiital ci nit ñi waa Makka ab mawlaa nga def mu jiitaleen mu ne ko waaw ndax moo leen fa gën moo leen ëpp xam-xam moo leen gën a dégg fiq moo leen ëpp xam-xam xam-xamu diine xam xam-xamu administration xam-xamu siyaasa xam-xamu diine moo leen ko waaw Seydina Omar ne ko ah, dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne yarfa'u Allahu bi haadha al-'ilmi aqwaaman wa yada'u bihi aqwaaman Allah Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko dégg naa yonent mi alayhi salaatu salaam ne Ibn Abza hmm? dégg naa ko mu ne xam-xam de buur yàlla di ciy yëkkati ay nit dina ci yëkkati ay nit ay nit xam nga mawla mooy Quraysh ta Seydina Omar la ah? ñooñu mooy waa Quraysh ñoom mooy ñoom Seydina Abu Sufyaan yi yoo fa newoon na ah? si ñoom Abu Sufyaan ñii la woon Ibn Harb mii ñoo fa ñoon de ak yeneeni kilifa ñoom ñoom ñooñu ñoom Suhayl ibn Amr façon boobu la ah. classe boobu waa ji dem bi muy génn ki assurer intérim mu jox ko mawla parce que moo fa gën a xam waaw Seydina Omar radiyallahu anhu ko man de dégg naa yonent mi alayhi salaam mu ne buur yàlla dina yëkkati ay nit ci xam-xam dina ci yëkkati ay nit waaye dina ci wàcc ay nit waaw xam nga loolu nag mooy problème wu bokk na ci problème wolof yi sénégalais yi waaw parce que ñoom xam-xam fenn rek ak wilaayaat ak mbaax pour ñoom daal ku santul yenn sant yi xam senegaal mooy ne yow mënoo ko am waaye joobi lan ah yàlla tere nga naan ma jéeju jéeju nooy nekkeb sëriñ kan moo la wax lan la nekke waliyu lan moo tax doo nekk waliyu non yéen nag dangeen di font quoi yéen a gën a tay ne sawaay ay lam yi ay njaay yi sawaay wilaaya kenn seetu ko foofu yooyu du sant wilaaya quoi kan moo leen ne du sant wilaaya daa amul sant sax mbaax ak xam-xam ak yooyu amul sant amul amul askan moo tax ñoom wala non ak ak ak teddaange daal non déwél yi moom non non ñoom mën ñoo am yooyu quoi non non non ak ak ak ak ak moom don non ñeeño yi moom waruñoo maanaam tëgg yi ah non géer yi ah waa kay yéegéex mais dañ naan la mais yow li ngay wax amul benn sens xanaa déggoon yonent ma saat li Seydina Omar wax inna allaha sa yarfa'u bi hadha al la yarfa'u bi hadha al-'ilmi aqwaman xam-xam bi ñuy toxal nii xam-xamul islam bi mais daanaka boo ci génnee saxaaba yi radiyallahu anhu te saxaaba yi ñu bari nekk ñoom ñu bari na ci ñoom ñoo xam ne doon ñoon ay arab pur mais boroom xam-xam yi boroom xam-xam xadiis yi mais daanaka boo jëlee ñi ci kenn bu ci arab hein d'ailleurs ñi gën a siiw te seen gën a gën a rëy mais arab loon non non pourtant rafa'ahu llahu bi hadha al-ilm fawqa ru'usi al allah buur yàllaa ko yëkkati jaare yëkkati gi ci xam-xam mu tiim boppi arab yeeg ajam yi imaam muslim eh, kii bopp imaam abu daawud imaam abu daawud as-sijistani imaam al buxaari buxaara la dëkkoon européen la ouzbékistan fële ca asie mineure hein boo jógee ci kooku ñoom imaam abu daawud afghan la woon di ah Afghanistan la Durkum imaam Abu Dawud Afghanistan la cosaanoo waaw Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistani min bilaadi Sijistan ci Afghanistan waaw yow da ngaa feebar yow ñoom imaam al-Ghazali yi lan lañ woon ay arab lañ woon depuis ñoom ay kiiwu perse lañ woon d'origine perse lañ moo tax yooyu est-ce xoolal pour wan la gis nga bu lool amee nag dangaa dégg kenn ci ci boroom xam-xam yi yu tëb naan non ñooñ duñ leen reconnaître seen ngëneel parce que ay étranger lañ ay ajam lañu mu ko hein déedéet déedéet ñoom imaam Malik déggoo fenn fu ñoom imaam Malik naa di di jéema naan ñeneen ñi non parce que ñee du ñuy arab pur déedéet même bu dee moom ximyar yi la waaw arab la mooy loolu loolu barrière boobu di ko xool sax ki waxoon naa la képp koo gis mu yittewoo loolu bu yeboo nga bàyyi xam ne kii moom am na barrière yooyu yu barrière yooyu borom say borom rimaax di di di di di di di tudd am na ci ngandum barrière boo xamante ne nii moo tax du avancer newul sax ci yoon wi moom bu doon avion bu war a décoller waxuma la dara mais aéroport ba sax xamul yoon bi waaw aéroport ba sax xamul yoon wi kon kooku nu muy décoller kooku du décoller fet inna allaha sa yarfa'u bi hadha la yarfa'u bi hadha al-'ilmi aqwaman wa yada'u bihi am na ñoo xam ne noonu lañ leen wàcce te dulul dara sax gars yi xam nañu ko mooy loolu yëfi yabaate la rek mais gis nañ même yëfi caaxaani tubaab yi biñ ñëwee di jàngal gars yi ci colonie ko colo colonial bi kii colonial bi hein ña nga xam ne ñoo doon jàng ñi jàpp ñuy jàpp ñi nga xam ne amuñ les les les fiche de chef chef doon nañ ci am ñu ciy jël ñuy jàng mais ñenn ñi nga xam ne dañoo bayoon a jàng ndax jàpp nañ ne loolu yëfi yëfi yëfi baa bas classe bi la finalement ñan ñoo ñan ñoo leen jiite ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ne ñi classe ci société bi duñ ci dara hein ci wàllu échelle sociale mooy ku ëpp xam-xam moom mooy loolu la mbir mi du saw du nekkul ci aw sant nekkul ci lenn kon buñ naan doo chamboulé lépp tamit day fekk ñooñu compétent mais duñ fi teg ñoo xam ne xamuñu dara mënuñ dara parce que rek ñoom ñoo fi newoon kon yonent fare sarsam bi mu ñëwee Seydina Malik ibn Awf da ko réconforté bi mu tuubsee mu jiite wàttu waa ñoñam te loolu waxoon nañ la moo gën a simple moo gën a simple parce que bu alternance amee gars yi ñi nga xam ne gis nañ ne compétent woon nañ même bu dee bokkuñoo kan ñun kan mais ñu boole leen ci mbir yi laaj leen seeni xalaat seen expérience dem di leen seeti bi leen laaj buñ mënee sax même bu dee ne yow doo ko def mu nekk euh, ministre mais mën na nekk directeur de cabinet wala yu mel na wala boobu mu bokk ci conseil yi loolu kay mën naa ne mais bëgg effacer du tout teg fi ñoo xam ne dañuy tâtonner loolu du sunnaa yonent bi alayhi salaam Seydina taabu ibn Asid xoolal en plus. mu renforcer ko xaamilu liwaa'i al ulama Seydina Mu'aad ibn Jabal radiyallahu anhu moom la ko renforcer waaw mooy mooy ne njiit bi tamit te pas obligé que ne yow rek ka fi ne mooy bu dee ne yow xam nga ne am na ku la mën a jàppale ci yenn yi kooku nag danga koy danga koy xëcc sa wet boroom xam-xam yi danga leen di xëcc sa sa wet moo tax ay ay boroom xam-xam moom nekk ci ci ci ci ci ci nguur ci boroom boroom nguur loolu loolu baaxul loolu daa am loolu kan moo la ne baaxul saa dépend rek ça dépend Seydina Omar ibn Abdul Aziz mais boroom xam-xam yee ko waroon radiyallahu anhu boroom xam-xam yee ko waroon ñoo xamante ne bu doon kii ñoom la doon laaj ñoom Seydina Sa'id ibn Musayyib ñoom Seydina Urwa ibn Zubayr ñoom Seydina Urwa bokk waaw Seydina Urwa Urwa ibn Zubayr ak ñooñu ñooñoon ne woon moom ah nga xam ne da leen di laaj ñoom Seydina Ibn Shihab Ibn Az-Zuhri ah wa awwalul jaami'i kii kii ci wàllu kii euh, wàllu kii nu ko noonu kii njëkk bind euh, ci wàllu xadiis Ibn Shihab amiran lahu mooy moom imaam Ibn Shihab ki ko digaloon mooy Seydina Umar ibn Abdul nit yi buñ bu doon borom xam-xam yi duñ nekk seen wet di leen xelal di buñ naree dugg ci yenn yi ñu ne leen lii moo ci àtteeg charia même bu dee ne Seydina Omar ibn Abdul Aziz mais nekkul woon ko ah. li ñenn ñi am na ñoo xam ne man ñoo ñëw sànku dañu foog ne moom xamul woon quoi ah non da nga foog ne dinañ ko xaamisul xulafa pour rien mais ñi lee puñ ko woon xam-xam de ñi mooy ñi ñi ñu naan ay ñi mu doon wax dajale leen xadiis pas complètement ñoo ko mooy ne affaire bi mooy que kii rek Mansour euh, euh, rashid waaw Ar-Rashid Haarun Ar-Rashid xam nga ne am nañu ne moom moo wax imaam Maalik la bind Muwatta waaw mooy bi mu bindee Muwatta mu maak yow ñoo gëpp xam-xam waaw waaw mooy dëkk bi man maa jiite yow nag Maalik bind yow maag yow fépp xam-xam léegi da ngay bind léegi nag li nga bind Muwatta bi mu ko bindee mu bëgg ko imposer ñépp mu ne ko déet imaam Maalik ne ko déet imposer moom imposer nit ñi ñuy doxe Muwatta déedéet parce que saxaabaay yonent ma lay saasam dañoo tasaaroo woon ci réew yi saxaabaay yonent ma lay saasam dañoo tasaaroo ci gox yeeg réew yi ñëw nag imposer ne gaa yi lii yem leen ci lii te lépp di dëgg loolu gis nga mooy boroom xam-xam yi lañ doon xëcc seen wet lool moo tax c'était rare ñu def loo xam ne du noonu rëcc rëcc dikkal leen mais bu dee ne yow boo faloo li ngay njëkk a def mooy xool ñi la boroom xam-xam yi nga parquer leen marginaliser leen amuñu benn audience amuñu benn audience ngir parce que gars parce que xam nañ liñ bëgg a def la waaw li comme que li ñu bëgg a def jubul képp koo xam ne gis nañ ne kii mën nañu koo tere dañuy fexe écarter la waaw et la la te euh, les les manières yi gën leer te gën jàppandi ci écarter la hein mooy dootoo am audience ñu marginaliser la waaw yow moom say mbir kenn du ko médiatiser mais nag boroom xam-xam bi moo war a warula toog di di ci kenn waaw am njàngale bu mu toog di xaar waa rajo bi woo ko wala yu meloon noonu na ko defal boppam am nay uti yoo xam ne yu suñu boroom tàggat la muy xéewal pour pour jullit ñi waaw mu jaarale fi njàngale bi léegi campagne ñeneen ñi nañ censuré lu leen neex nañ censuré baleen ñu censuré mais njàngale bi dafa war a continuer mooy ay njiit njiit bu jub day xëcc boroom xam-xam yi indi leen seen wet lool moo tax te lool mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Attab ibn Asid xam na ne Seydina Attab mu tuubee gis nga fi mu tuubee fat min maslamatil fat fat xamaa kër a tuubee mais bi mu jógee Xunayn bi muy dem Xunayn moom la fa bàyyi ak Seydina Mu'adh bi mu jógee radiyallahu bi mu jógee Xunayn di ñibbi Medina tamit mu bàyyi waat fa Seydina Mu'adh ngir mu jàngal nit ñi seen diine waaw mu bàyyi ko fa ba nga xam ne loolu bu demee ba leer ba mu for nañu bari léegi mu mën a dellu Medinatul Munawwara munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam loolu dañuy xam ne l'essentiel mooy nga former nit waaw waaw boo xasee ci jeex na mbir mi saw tur nefat loolu amul benn sens bu loolu mooy objectif bi objectif bi mooy na message bi jàll bu xasee jàll xam-xam bi nit ñi takk nañ ko effacé wul jàllal ci leneen nekkal feneen nga bàyyi ñooñu doxal nga jàll feneen ndax foofu ëpp njariñ ka fii waaw en plus <laughs> dem ci yeneen tibe saar saar ndax nekk ak moom du jeex waaw kenn du ci doyal bàyyi fa Seydina Muaad kon nag mbir yi lool la équipe dirigeante bi fi newoon moo xam ci wàllu politique bi ci wàllu association wala yu mel noonu buñ leen changer ab daayira loolu bul ñëw jël ñépp teg fële waaw boo gisee ñi ci compétent te kii jëlal ñooñu di appuyer wu ci seeni xalaat ak seeni xel Seydina Malik ibn Auf yonent mi alayhi salaam da ko def loolu te gaa dañu gaaw a nangu waaw am na ñoo xam ne ndax xam nga loolu gaa yi dañu muusu sax mooy say adversaire buñ gisee ñi leen ñi nekkoon seeni kilifa nga écarté leen ñoom il ne se pas il ne se reconnaît il ne se li ngay def comme yow ni nga meloon rek waaw comme que kama tadinu tunaanu li nga doon leble loolu lañ lay fay mooy gaa yi noonu nga parke leen fële seeni na nga doon def euh, seeni partisans ñu lay def noonu alors que il suffisait nga jël ñi compétent ci ñoom boole leen ci ñoom duñ man lu bon même bu dee duñ d'accord a yow 100 pour cent dinañ gën a woyof léeg-léeg dinañ de non mais nag c'est vrai que waa ji nag jël na doon décision duñu gumba complètement ci li ngay def moo tax aw ibn Awf bi mu ñëwee affaire yi dafa yomb. waaw ñu tuub mu jiitewaat leen gars yi dafa yomb ba ñu man teg pression waa waa waa ba waa Taif mënatuñoo génn mais seen xar yi sax seen jur yi rek génn leen ci ci seen dëkk bi di leen sàmbi rek mënatuñ fu ñu ko defee na aw fu dal seen kaw ak ñim àndaloon radiyallahu anhu kon loolu la waaw loolu cohésion lay indi cohésion lay indi waaw chamboule lépp waa ji nit ku weex la moo fi newoon mais bu kiiwee waaw mais transition période de transition ndànk-ndànk waaw ba ni ngay kii mais doo ñëw rek sànni lépp comme ni ko ñenn ñi defe foog ne loolu mooy ak njàmbaar loolu mooy ak ak ak ak kii alors que loolu laysa bi shay